insha allahu taala ma ne du jote borom bi tabaaraka wa taala ndawal jaak deret yaak xar yu rëy yaak xar yay mel ni petit nag nag wu ndaw ak nit ñu sell loolu lépp du jote yàlla waaw du ndawal la du deret yu bari jay génn coom di ponkal la woon xar mii ay xarum bàyyi diw ma loolu du jote yàlla xam nga luy jote yàlla ak taqwa teet yàlla gi tax tuuse leen ba ngeen di jëf lii nekk seen xol loolu moo jote yàlla te loolu la yàlla yi nit moom lay xool ci yéen te loolu lay xaar ci yéen waaw kon nag loolu lu am am solo la waaw kon sa xol lañ ci yéene loolu la ah mu ne waaye qaala ghayru am na ñeneen ñu Ibnul Jawzi yoo xam ne ne yahtamilu da yanuna an yakuna al muraad li Yonent bi alayhi salaam jublu mooy umratu farida fi Ramadan ka umrati ka hajjati farida wa umratu naafila fi Ramadan <laughs> ka hajjati naafila mais ñii mooy ñi jàpp ne umra farata la wala xam nga umra waxoon nañ la euh, euh, la poire est coupée en deux ci waa madahibul arbaa waaw Shafi'iyyi yi Hanbali yi rahmatullahi alayhim ñoo ne li nga xamante ne mooy umra farata la te waxoon nañ seen dal jarul ñu ci ñëwaat ci hadith euh, euh, euh, bi nga xamante ne mooy lañ gisoon muy hadith numéro mille deux cent soixante quinze al umra ila al umra kaffaratu lima baynahuma loolu moom jarul ñu ci ñëwaat maliki hanafiye yi maliki ne déedéet sunna la lu ñu sopp dëgg la waaye nag àggul ci farata léegi kiy wax lii mooy daa jàpp ne farata la wala minimum muy umra boo xam ne waajee ko nii daroon borom bi boo ma mayee sama baccalauréat bii ma gagné ma ma ma ma ma ma am <laughs> ma réussir dinaa la womraal weer wi ci tegu kooku moom day nekk farata ci moom kooku sinon bu dul ñooñu rek bu dul ni la moom de toute façon umra insha waxoon nañ li gën a dëgër mooy laysa bi farata mooy nekkul farata quoi ah laysa bi farata <laughs> lien ñii ne kon mooy xam naa yone saa mooy umraay farata ci ramadan day mel ni aju farata bi waaye bu dee umra la goo xam ne naafila rek ginnaaw ba nga xam ne bu dee ñi nga xam dañu jàpp ne yow euh, farata la sax boo ko defee di defaat beneen kon beneen boobu du farata ci yow wala ñi nga xam dañ ne de toute façon mosul nekk farata loolu naafila kese la kon umra naafila ci ramadan day mel ni aj goo xam ne aju naafila la aj goo xam ne ginnaaw ba nga defee farata ba di ajaat ah <coughs> waaye loolu de toute façon mbir mi lenn la mooy aju farata la wax yonent bi sallallahu aju boppam la doon waaw te aj googu ñépp xam ne aju farata la woon loolu aju boppam la woon jeex na aju boppam la te aj googu mooy aju farata gi voilà kon loolu moom laysa bi de ror insha allah al imaamu al xaafidu mu ne ah mu ne wa qaala ibnu tiin mu ne al imaam ibnu tiin nee na qawluhu wax ji rent bay saa saam ne ka hajjatin mooy umra ci ramadan day mel ni aj mu ne yaxtamilu day yenu an yakuna ala baabi mooy mu nekk ci buntam mooy comme aj la rek voilà wa yaxtamilu an yakuna li barakati ramadan loolu imaam ibnu al arabi euh, kii moom la doon wax sànq voilà moom la doon wax ne li tax loolu mooy liñ ko lin di ma bin di baami ramadan ilayha waaw mooy le fait que dañ ko mu dañ ko couplé def ko umra ji ci ramadan voilà ndax barakaay ramadan barke bu yaatu bu nekk ci ramadan mu ne wayax tamit an yakuna maxsuusan bi hadhihi mara léegi lii lañ <laughs> ne mais affaire bi tamit ke ne bon lii yonent bay saa saa wax nag c'est pas pour ñëpp ah c'est que pour ndaw si waaw ah imam al nag mu ne qultu as-salisu qaala bi ba'dul mutaqaddimin mu ne ñetteel supposition bi ne amaana muy lii bu ñetteel bi am na ci ñu jiituñu ci boroom xam-xam yi ñu njëkk ñi ñoo xam ne lool lañ jàppoon dañu ne non loolu non umra ci ramadan day mel ni aj ku aj ak yonent sa alayhi salaam non loolu pour ndaw soosu kese la woon ah. na mu ne am na ñoo xam loolu lañ doon mu ne ndax fa fi riwaayat Ahmad ibn Mani al-mazkur mooy riwaay ibn Ahmad ibn Mane bi doon wax sànq mu jaar ci Sa'id ibn Jubayr bi mu ne daa benn jigéen ci waa Ansaar dafa benn jigéen boo boo xamante ne tuddoon na ko mu bokk ak ñee ay tur léegi mu ne wala na'lamu hada illa li hada al mara Seydina Sa'id ibn Jubayr bi mu loolu xadiis boobu dana see teg ne ñun nag xamuñu lii nii ngëneel gi affaire bi lu dul ngir ndaw si wax wahdaha moom dong kon kook lan la jàppoon moom daa jàppoon ne waaw dëgg la yeneen mooy xaas la woon ñu ñoo sànk waa xaas la wala am la est-ce que si kese la wala boog daa nekk loo xam ne loolu dafa jayu ba ilaa yawmi diin képp ko woon rek ci Ramadan Saïd ibn Jubayr da jàpp ne man de mu ne wala naa la man de lii xamuñu hada lii illaa li hadhihi al-mar'a lu dul ndaw si wax daa moom donc mu ne imaam al-Hafiz rahimahullah waqa inda Abi Dawud min hadith Yusuf ibn Abd as-Salam xam nga gisoon nañ ko Salam an Ummi Maqil fi akhir hadithiha mooy hadith yi mooy ñu gisoon sànq Ummu Maqil moom lay ñëwaat nii ya nga xam ne nag fa la jeexe gisoon nañ bu Sa'id bi moom lay wax ne ba mu jeex ima Sa'id ibn xaw ma lii lu dul ngir ndaw si kese mu bi nga xam ne Abu Dawud moo ko soloon al imaamu rahimahullah mu jaaroon ci doomu Abdallah ibn Salam al-Habru radiyallahu anhu alayhi ridwanu salam doomam ji jële ko woon ci Ummu Maqil radiyallahu anha ci fe mu ne ci jeexitalu haditham ba Maqil da ne fa kaanat taqulu Yuusuf ne Ummu Maqil mi ma nettali xadiis bi nag nee na taqulu doon wax ne alxajjatu alxajju xajj xajja wal umratu umra wa qad qaala haaza rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam lii famaa adrii alii xaassa <laughs> yaani aw linnaasi aamma imaam al-Haafiz mu ne ndaw si da doon wax Ummu Maqil radiyallaahu anhaa ne ah aj de aj la aj aj la umra umra la mooy dalaa bëgg wax ne ñaar yooyu bokkuñu de lu nekk palaasam la waaye nag yonent bi alay saa saam ne moo ma waxoon lii da ngay mel ni ku ajak man léegi nag ndaw si ne man nag famaa man nag xaw ma la ma yonent bi alay saa ah man képp la woon lu pour man kese wala boo ngir nii <laughs> mu ne jeex na mu ne al imaam al xaafis nag muy mu ne muy conclure ma wa zahiru li feeñ hamluhu ala al mooy ne li feeñ mooy dañ koy yem ci que ne du ci woon ñoom kese parce que de toute du benn jigéen kese comme ni ñu ko gisee c'est impossible nga ne woon jigéen ñi ñëpp kenn ki la riwaayaat yi mu ñëwee ummu sulaym ummu sinan ummu taliq ummu yasaar ak ummul hay maanaam ummu yasaar ummu maqil mi ak ummul haythami ñooñu ñëpp mënu la nekk benn jigéen yonent bay saa wax na la lii loolu du exclusif la mooy exclusif boo xam yow mii moom am nga ko demanti keneen yow mi mooy loolu nekkatul exclusivité nekkatul loo xam ne dañ leen a jagoo. moo tax yenn yi yonent bay saa saa gisoo kàddu gi ni mu jox umratun fi ramadan ta'dilu yeex na lii la day kem mook aj wala day kem mook aj ak man yeex na moo tax loolu buntu la moom laa doon wax yonent way sa sa moom la ubbil borom bu ubbil ñu ko jaaro ko ci moom ilaa yawmi diin ngir may ñu ñuy ñëw ci ginnaaw nga xam ne neewoon na ak maa soppoon gisoon sama mbokk yi ba mu duggee baqiya ba saxaaba yi na ko ay yonent way sa sa ñun suñu say mbokk mu ne ah kay waaye yéen rawatina yéen samay àndandoo ngeen waaye sama mbokk yi tax may wax ñi may wax nii bokkul ak yéen mooy ñi nga xam ne dañ may gëm ma suñu maa gis ñooy ñëw sama gannaaw bañ na ko mais yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan nga leen di xàmmeewe mu ne inna ummati na ci sahih imaamul Bukhari wala ya'tuuna yawmal qiyaamati ghurran muhajjalina fi atharil wudu fa ah, <laughs> voilà walla mu ne sama xeet dama bëggoon jàll imaam do lool imaam li gi la dëgër imaam Abu Hurayra moo ko ci dugal <laughs> voilà mu ne ñu ne ko mais nan ngay xam ne yow ñoo xamante ne nii dañ laa gëm après yow yow mal xiyam nan nga leen xam ne yeneen saa yow dañ laa gëm tama su ngeen leen gis xam ne parce que ñoo dund nii xam nga mais ñi xam ne dañ laa gëm yow ginnaaw boo fi jógee yeneen saa mais ñoo nan nan ngeen di xam ne hein amee fi boobu mu ne bu ngeen amoon ay gëléem yoo xamante ne dañoo nekk yu yoo xam ne dañoo am ak pell nekk ci gëléem yoo xam ne niroowuñu couleur bi nga leen xamee ñu ne waaw mu ne leen nag yëg leen na inna ummati gis nga sama xeet yatuuna wala yu daaw leen di woo waaw dañ leen di appelé woo leen ala ru'uusil aalamiin ngir teral leen allah ayna ummata muhammad allah sallallahu alayhi wa sallam dañ leen di woo benn bi dañuy dikk yawmal qiyaama bésub taxawaay ba ngurran pell muhajjaliina seen eh, dañuy pell seen fépp foo xam ne mam min asaaril wudu jeexitalu fañ doon jàpp moo tax jàpp jaru la bu ngëneelu jàpp daa am solo fu ngay jàpp gis nga boo jàpp ni ngay raxas bu yowmal qiyaamee day weex tàll xam nga yowmal qiyaam daa lëndëm <laughs> yowmal ah. moo tax naa fekk doon wax yéeféer yi jullit ñi waaye yéen bu ngeen xaar xool leen ñu naqtabis min nuurikum te innahum alam nakum ma'akum qaalu balaa walaakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum <laughs> wa gharratkumul amaaniyyu ba ni jeexee ci suuratul Hadiid waaw naafiq yi ne gaa yi wayin xool leen ñu bopp xaar leen ñu du xool ñu bu ko defee ñuy man di niit lu ci seen leer lu tax parce que foofu wóolu ndëm te ñoom amuñu leer waaw te wa man lam yaj'alillaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur la borom wax ca suuratu nuur <laughs> ku yàlla defaloon leer bi léegi doo am leer leeru peau claire du tous <laughs> ak lëndëm la <laughs> waaw loolu ñu seetlu baaxut kese ñoo naan sawaay daa leer ah lekk ko lu neex di diwu ñu naan daa leer mo loolu ak daa leer bu boobaa bi ñu gën a weddi yàlla dañoo leer loolu du leeru tus yi leeru ngëm yàlla la ndax daal lëndëm naa fi yi naan xaar leen ñu waaye ñu mën a wàll ci seen leer ñu ne leen mukk irji'u wara'akum dellu leen seen gannaaw ca àddina ngeen dem foofee ngeen uti fa leer xam nga loolu façon kókkali la xam nañ ne man nan nañ fay delloowe <laughs> waaw li ñuy wax rek ñu dóor leen benn miir seen diggante waaw côté ba jullit ña nekk yërmande kese la kantaan ak fa yi naa féqee nekk ñoom ñu ngi commencé ñam bugal mi te duggaguñ sawara waaw ñu nekk nag ca gannaaw di leen yuuxu waaye yéen est-ce que masuñoo ànd ak yéen di demandoo ci jàkka yi di tudd bokkoo yi tudd di demandoo tabaski yi di demandoo aj di demandoo nangam ak nangam alam nakum maakum gaa yi ne leen xaalu balaa jullit ñi nekk ca beneen côté ma di leen ton waaw waaye yooyu yëpp dëggu ngeen woon ci yoon mu jeexale loolu wallahu kon mooy foofu dafa lëndëm mu am waaw mu ne kon inna ummati sama xeet de dañuy dikk tell ah ci seen jeexitalu jàpp yi waaw kon nag loolu daa tax yonent bi saa saam nag xeetam boobu nga xam ne jotuñu ko gis xatta ñi nga xam ne sax ñoo dund ak moom comme ndaw si soxna yi alhamdulilah mais ajak moom faat na leen ndax romb na te ñëwuñu mu may leen wan ubbi leen buntu boo xam ne dinañ ci am ngëneel boobu même bu dee ne duñ tolloog nga ko fekk dëgg-dëgg waaye nag dinañ am ngëneelu ko ajak moom waaw waaye yow sa waay c'est pas vrai moo tax kon nañu fexe ku yàlla may nga aj ci nga umra ci ramadan defal te waxoon naa la fi E, bu fi nekk naan gaa yi naan la e dégg naa kat ñu ne boo ajagul loolu aj nga war a njëkk a def bala ngay umra loolu tontu woon nañ ci bee passé jarul ñu ciy ñëwaat ibnu Umar radiyallahu anhu waa ji du lool la ko laaj waaw ne ko ah ñun dañu ngi nii Makka lañ jóge masuñoo aj nag est ce que mën nañoo aje fii non umra fii nii jóge fii umra ah fi nga xamante ne nii mooy e, Medina mu ne lu leen koy tere <laughs> ana leen moo leen koy tere muy Ikrimat ibn Khalid la bas waaw in tamara an-nabi sallallahu alayhi wasallam qabla an yahujja wahyi yonent bi sallallahu alayhi wasallam umra <laughs> dundam gi yëpp te laata muy aj waaw kon bu boobaa boo mënee aj ci Ramadan defal bu boobaa ta'dilu hajja ma'a rasuli rabbil alamin alayhi afdalu salatu wassalam day kem mook nga ajak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu nag daa laaj ay teggin de c'est pas n'importe quel ajan ah. xam nga ne moos mooy aj yim doon wax boo xam ne amul rafas man xaj ja walam yarfus walam yafsuq loolu la mais bu dee da ngaa aj ci ramadan di lor nit ñi waaw yow nga ñëw di jàpp ci kaw nit ñi loolu façon loraate la maanaam luy jàpp ci kaw nit ñi mooy nga toog gaa ngi toog yow xam nga ne Euh, bon comme que Ramadan geeg nawaafil yi mooy jàkka gi juma kaaba gi dañ koy teel yow teel nga ñëw mais après nga war a dem toilette te biir kaaba gi toilette yi il faut ngi génn sa biti la nekk waaw kay léegi yow nga xam ne eh sa waay man bu ma génnee te boo mayul boo génnee police bi duñ la mayaat nga dugg <laughs> booy génn di ñàkk sa place waaw nga ne waay yow. wala sa jàpp toj même bu dee bëggoo dem toilette mais biir kaaba gi foofu yëpp fu nit ñi di jullee la fan nga fa mën a jàpp parce que bu dee da ngaa jàpp fii tooyal foofu ay karo la ah, suuf soo xam ne rek même bu dee suuf la sax mais euh, mais ay karo léegi nga ñëw jàpp foo xam ne gaa yi ngi toog ñëpp ngi toog nga ñëw di jàpp seen parce que am na yenn robinet yu ñu def fii yu jege fii nga jël sa bouteille duy ci taxaw di jàpp ci euh, euh, bon poubelle yi nekk foofu yi ñu teg foofu nga ciy jàpp di tooyalaale gaa yi nekk foofu loolu façon loraate la ah. yaa ngi def lu dul noonu de yaa ngi def lu dul noonu voilà yaa ngi def loo xam ne ah fusuq mooy masiya mu ngi ci de parce que yaa ngi tooñ de waaw an tahir baytiya li taifin wal aakifin war rukka'i sujud yi suñu borom waxoon ñi nga xam ne mooy Seydina Ibrahim an tahira baytiya waaw Seydina Ibrahim ak Seydina Ismaayilu waaw ne leen ñaar ñii bokk na ci mission yi ma leen jox hein mooy am ko pacte ak yéen ngeen war koo doxal mooy lan ngeen di laabal sama néeg bi li na ngir ñi fiy tawaaf wal aakifiina ñi fiy i'tikaaf war rukkaa'i sujuud ñi rukkoo tey sujuud mooy di julli وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود voilà loolu bokk na mission yi nga xam ne léegi yow nga ñëw tafsir googu doo ko def nga ñëw di fa par tangis parce que loo ngay def euh, di di même bu dee la ngay génne ci yow du du du du sobe mais yaa ngi tooyal est bëgg nga nit ñi toog yow nga toog ay nit jóge ne ñëw di jàpp ci sa kaw wala di jàpp mbir mi di rogalaat ci seen tapis yeeg yooyu waaw. moo tax yooyu il faut ñu ciy bàyyi xel quoi ak dem fa di xuloo waaw yéen loolu policiers yi nii rek ngeen di def quoi nangam ak nangam wala kii nekk fa di xuloo ay ay policiers. comme que ñoom dañoo neex deret <laughs> après ci ngay xam ne lan moo tax ñu naan sawaay police Makka la parce que yàlla gars yi ñoo neex deret <laughs> yii moom <laughs> yii moom vraiment foog nga nekk muñ kat kese parce que lépp luy incivilité ci monde bi dafay daje waaw mooy ñàkk keeg gi ni monde bi yépp day daje foofu te ñoom toutes les couleurs gis nañu ko ñooñu moom li leen yàlla na too mooy li ñu gis moom daa bari ñu war a ànd ak seen sang-froid war a muñ même bu leen ni ñuy jànnee ak yooyu yëpp walla ñu muñ kii nela la haji euh, ruux demal rek demal demal demal rek kii ngay kii demal léeg-léeg nga gis ñenn jànni leen kii nangam nangam yuuxu leen nangam parce que eh, loolu après ak gars yi ni ñu dalee ma ne nii après ki ngay comprendre li taxoon ñu naan diw mi <laughs> <laughs> police sa Makka la <laughs> mooy daal lewet ko am moom <laughs> waaw zaadaha Allahu sharafa ayyadahumullah ñoom sortatu yooyu waaw non bark yàlla ñooñu ñooñu euh, jar nañuy ñaanala ah. parce que quand même euh, bon léeg am na ñoo xam ne amaana duñ dem seen xel du dem ci ñoom mais ñooñu jar na booru ko ñu taxaw noonu di euh, ngir organiser nga ñaan sa borom ne ñii galan taxaw di def gi borom bi yàlla nga taxaw seen lépp quoi kaaba gii ñu nekk di liggéey ngir lii sa néeg bii wala sa xaramul madani bu yonent bii sallallahu alayhi wa sallam ñii nii police yi takk der yi fi nekk waaw nga xam ne yoruñu dara ñu yor yar du duñu yor dara duñu yor kii mais seen tenue yooyu nangam di kii mais borom bi vraiment ñii yal na nga leen yow daal yaa xam euh, lan lañu bëgg ak li gën ci ñoom yal na nga leen ko defal ko waaw loolu moom vraiment ñoo ñu jar ñaanal a ngoogu waaw waaw loolu boo amee esprit boobu affaire yu bari day dal waa mais boo ñëwee esprit belliqueux voilà yow force de l'ordre égal affaire euh, waaye ñoom bëgguñ mu nangam xataa France nga nekk wala Sénégal sax noonu nga ko jàppee mooy tout le temps gis nga ku sol tenue rek homme de tenue rek mooy ñii wóoruñu nangam ñii baaxuñu déedéet loolu ak nga nekk waaw wala umra na nga respecté yooyu yëpp ah. boo ko defee kooku la ñuy wax. waaw ñu def fay scandale ah pétale plomb fii sa waay def lu kii après ñëw xunnu tana ñëw naan ñu naan la ay way ndeysaan yi la yow de moom sa aj gi sa umra gi <laughs> ak yoneen sa sa wax ci aj ci umra euh, ci ramadan waaw ñoom xamuñu waaye yow xam nga ne li nga def foofu jaaruwul waaw kon nag wal iyaazu billah yal nañu borom bi daal daal di may axlaaqu rasulillah quoi jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallama kon de léegi am na benn masala nag bu imaam al-Hafiz Ibn Hajar kon ñu tëj ko daal di wax <laughs> eh, loolu ama am solo la al imaamu al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alayhi daal wax moo tax nañ ko gis après daal di koy jeexale parce que am benn benn nuk nuk euh, nukta la muhimma nuqta muhimma mu ne faslun ah ah mu ne ab pàcc ngi waaw mooy questionnement dañ jël benn questionnement yenent balay saa saab lii mu wax ci umra ci ramadan ni mu amee doole mu ne faslu lam ya'tamir an-nabi sallallahu alayhi wa sallam illa fi ashhuril hajj kama taqaddam wa qad thabata fadlu al umra fi ramadan bi hadith al bab fa ayyuhuma afdal jam aw dégg mu ne mais yeneen tubaab yi saa saa dem masula umra ci ramadan dëgg la am na benn xadis bu koy wax waaye loolu lay sa di dëgër du tout waaw waaw lay sa bi dëgër du tout yeneen tubaab yi saa saa masura umra ci Ramadan waaw moo imaam al mu ngi naan amaana euh, waa ji umratul Ji'irraana lay wax comme que euh, Ji'irraana dëgg la Makka fatu Makka moo doon moo de mooy déclencheur bi yeneen saa saa dafa ñëw ubbi fi Makka te loolu ci Ramadan la woon. après mais ba mu ñëwee noonu yeneen saa saa umra wul ah. te ba mu ñëwee tawaaf na mais umra wul umra wul bi mu ubbee Makka umra wul ah. xam nga keroog la doon wax naan euh, euh, euh, kii mooy moom mooy taw kiiwul umra boobu noonu kii nu mu tudd nu mu deful umra ci ramadan boobu mu ubbi Makka umra waaye sauf que après Ji'rana bi mu demee waa Hunayn waa Hawazin dégg ak waa Taïf que ne saa sa ubbi na Makka ñu ne xanaa li wolof naan ma ne bala ñuy bëri di dal sa kaw daal nga jóg waajal sa bopp nañ dem attaquer la meilleure des défenses c'est l'attaque comme que jël na dëkk bi gina a mag fii ci ci péninsule arabique surtout ñun fii ci Hijaz muy Makka ñun ñoo ci tegu ñooy deuxième grande ville ci ñun la jëm kon nag nañ ko waajal duñu xaar muy agsi suñu kaw ñu def coalition malikum nu euh, euh, hmm? Malik dox ma fàtte tur bi ah Malik la tudd euh, du Huwayris def non waaw yow wax ñëwul <laughs> ki ne woon le le chef général des coalisés hmm? euh, euh, ba góor gi du rëy dum summa àndoon ak ñoom hmm? euh, daal di woon leen jiite ñu gisoon ci Hunayn bañ leen nii après jullit ñi daal di daw premier début combat bi ndax dañ leen a embuscade bañ leen saa saa di foncer ci ñoom naan ana nabiyyu la kadib ana ibn Abdil Muttalib ah ah léegi euh, bi loolu amee mooy euh, euh, yonent bay saa saa après yu mu dajale woon màng mi bañ leen gañee waa ci guddi gi dafa ñëw daal di dem umra te mu woo tax ñu bari yëguñu ko lool nag da de toute façon nekkul woon Ramadaan ah. loolu yëpp du xeex dala woon moo tax li borom xalaat xilaasu zahab doon wax naan kii woo Euh, umra yonent fii zu fii zi waaw waaw ci zu qi'da muy weer yi nga xam ne moo dëppook weer bii ñu nekk ci la yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di umra umraam yëpp ba mu des umra gi nga xam ne moom la def ci aj gi bi ànd ak aj ndax dafa qiraan waaw dafa boole aj ak umra loolu kese la sinon bu dul loolu rasuulu rabbil aalamiin alayhi afdalu salatu salaam moom masula umra ci weeru aj quand te pourtant li nga xam ne moom la ci wax mais dafa óoy waaw mais affaire bi kon nan la fa demee noonu loolu la la imam al na Hajar nag di wax kon léegi comprendre nga li nga xamante ne mooy euh, porté wu hmm? <laughs> li nga xam ne mooy laaj bi quand mooy lii al imaam al xaafiz ibn Hajar al Asqalaaniyu eh, rahmatullah alayhi di wax ni léegi kon eh, foog naa kon loolu lu kon gis nañu eh, li nga xamante ne nii mooy loolu hmm? léegi léegi nag mu ne Euh, léegi mu ne al imaam al xaafiz rahmatullah alayhi léegi mu ne léegi kon yonent bi saa saa mais moom moom masula umra kon ci Ramadan quoi malgré yu baax yi nga xamante ne moom la ci wax hein malgré xéewal yi nga xam ne moom la wax nii ci Ramadan mooy umra ci Ramadan li nga xamante ne loolu la ci wax ni mu tollu mais yeneen tubaab yi saa saa ma su koo def mais loolu loolu moom nees koy nees koy nees koy déggee waaye kon léegi ah lam ya'tamir illa fi ashuril hajj umraan yëpp ci ashurul hajj la ah, man loolu loolu moom bées fay billahi xaw ma xaw ma lan moo la bëgg daal rek mais bés boo fi kiiwee boo mayee gis nga fenêtre bi fenêtre bi xam nga bu ma la fi jàllalee wóor na ca mbedd ma nga jëm non xaaral rek non attention ah bés boo fi laajee naan ndax yonent <laughs> non fay loolu ñeme ko ça veut dire kon yow dañuy wax ci ngelaw li kese boobu ba léegi kon daal ñun daal dañaa nekk dañoo nekkaat yi wax képp ci ngelaw li <laughs> bés boo fi ne asurul xurum yi mooy lan moom boo mayul dama lay jaalale ci fenêtre bi waaw walla xarit la wax <laughs> waaw <laughs> way loolu dong da laajee asurul xurum yi moom lañu tàmbalee bi ñuy gis kii kii fii gaa yëpp ñu wax yi nga xam ne borom bi yonent bay saa saa nee na salaasatun mutawaaliyaat waahidun fard wa salaasatun mutawaaliyaat waaw benn bi dafa nekk loo xam ne loolu mooy asurul xurum les assurul xaj beneen affaire la xaaral rek assurul xurum laa la wax laal ne boo ko fi laajtee assurul xaj sax waxoon nañ ko al al xajju assurul maalumaat waxoon nañ ko taxawoon ci mais assurul xurum d'abord waxoon nañ ne benn bi mooy rajab bi nga xam ne daa nekk bayna jumaada wa sha'baana muy rajab ñett daal di takkaloo te yonent bay saa saam xajjatul wadaa la ko waxoon inna zamana qad istadaraka hay'atahu yawma xalaqa allahu as-samawati wal ard waaw waxtu wi jamono ji wóor na comme na ko borom bi tege woon ba muy bind asamaan ak suuf at mi juróom-ñaari weer la ah am na ci weer yooyee ñeent yoo xam ne borom bi da la yokk ak or na ci weer yooyee benn bi dafa dafa dafa dafa dafa ñett yi dafa takkaloo ah benn bi daal di beru yi takkaloo mooy zul qaada zul hijja ak muharram rajab moo beru loolu ashurul xurum la léegi ashurul hajj yi mu ngi yan te loolu it waxoon nañ ko fi ashurul hajj yi imaam euh, al-Hafiz di wax ne lam ya'tamir an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kama taqaddam yonent sab ashurul hajj ashurul hajj wax nañ la mu ngi commencé gis kori gi la commencé bu koor gi jeexee ba ñu séentoo gis suba la korite aywa tàmbali na shawwal dhul qaada ak dhul hijja léegi est-ce que fan la ci yem waxoon nañ la li gën a dëgër mooy li al ulama al malikiyya rahmatullah alayhim ne daay dem ba weer wi jeex muy zul xijja gi jeex muy weeru tabaski voilà <laughs> kon yeneen bay saasaam nag ci weer yooyu te ci weer yooy xam nañ exactement euh, ban la ci euh, nekkoon na wax nañ la ko sànq waxati la ko waxati la ko mooy lan ah mooy Zulqaada la woon